muy seydina anas ibn nadr anas la tuddoon ibn nadr di doomu ku ñuy wax nadr an nadr boobu di doomi dam-dam dam-dam boobu di doomi zayd zayd di doomi xaram xaram di doomi jundub jundub moomu di doomi aamir aamir di doomi ganm ganm di doomi adi adi di doomi an-Najjaar moom Anas ibn Nadr al-Ansaari bokkoon ci kojug ansaar moom nag ammu Anas ibn Maalik la woon al-Ansaari radiyallahu anhuma moom mi Anas ibn Nadr bi baayam euh, moom moom Anas ibn Nadr baay tex la woon ci Seydina Anas ibn Maalik bu siiw bi di xaadimu Rasuulillah sallallahu alayhi wa sallama wa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma seyna anas ibn nadr bi moo pàppaay anas ibn malik xam nga malik boobu moo tax ma anas ibn malik anas ibn malik mooy malik boobu noonu frère kii la woon anas bii ta Seydina Anas nee na Ibn Malik di xaadimu rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu anhu nee na moom Anas bii lañ ko tudde mooy papaay Anas di Malik doomam di Anas mu ngi ko tudde frère am bii tuddoon Anas di Anas ibn Nadr ibn Damdam ibn Zayd ibn Haram an-Najjar al-Ansari radiyallahu taala anhu wa ardaa ah moom lañ ko tudde woon moom seydina anas ibn nadr imaam al buxaari raxmatullah dafa solo këne jële ci mu jaar ci seydina anas jële ci seydina anas di turandoowam ibn Malik ndax Seydina Anas euh, euh, mooy ibn Malik bu siiw bi moom bi di ñëw foofu di gàddaay ci dix la amoon waaye kii frère baayam la woon euh, dafa génnoon Medina bi ñëw ndax manul woon a supporter ci jabaram ji tuub yooyu mu mer daal di fàq daal di dem Sham côté Sham génn àddina ci kéefër wal iyaadu billah kanta frère am bii nag di Anas ibn Nadr moom nag moom kaana min saxaabati rasulillah seydna Anas ibn Malik radiyallahu anhu di ñu nettali ne mu anna ammahu gaaba an badrin bàyyite bii te ñu tuddee ko di Anas na Nadr keroog Badr ghazwatu Badr bi mu amee fekkewu ko woon ab dafa absent ñëwul woon fa qaala mu ne ndax waxoon nañ Badr li tax ñu bari ñëwul woon caagantewul dañu doon bañ a dee non njëgg lañ doon uti de lañ doon karite yonent bi alayhi salaatu waxoon na ku yorul sa warwaay fii duñu la xaar nga koy jëli ku fi newul fii Ah, jéggal nañ la mu ne moom yonent bi moom mu ne Seydina Anas ibn Malik eh, Anas ibn Nadr mu ne yaa rasulallah mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam mooy bi mu fekkewul Badar affaire bi da koo metti nag mu ne xibtu an qitaali badrin an awwali qitaalin qaatalta fiihi al mushrikiin mu ne Ah. yone yow yonent bi aleyhi salaatu wassalaam de ah ribtu an badri xare badar bii ngeen jóge ñépp di ko coow man de Anas ibn Nadr ñëwuma woon waay waay raw na ma an awwal qitaalin qaatalta fiihi al-mushrikiin premier xare boo xare kuffaaru Qurayshi yi Qurayshi man fekkew ma wallahi la in ashhadani allahu qitaala la yarayanna allahu ma asnaa mu ne maa ngi waat ci yàlla ne la in ashhadani allahu ma'a an-nabi sallallahu alayhi wa qitaal al-mushrikiin la yarayanna allahu ma ma asna mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam maa ngi waat ci yàlla ne Badar raw na ma muy premier xare boo xare kuffaaru Quraysh mi maa ngi wàcc yàlla ne bés bu yàlla defee man Anas ibn Nadr ma fekke waat beneen xare booy xare mushrikuuna yi buur yàlla wallaahi buur yàlla dina gis man lan laa fay jëf ci njàmbaar am na ci riwaaya beneen riwaaya boo xam ne bu seydina Saabit mu jëla ko ci seydina Anas mu ne wa xashiya an yaquula ghayraha mu bañ nag wax lu ëpp loolu mu daldi noppi yem foofu moo tax imaam alxaafiz ibn xajar ne wa dalika ala sabili al adabi minhu wal xawfi li allaa yurida lahu yurida lahu aaridun fala yafi bima yaquulu fa yasiru kaman wa'ada fa axlaf mu ne li tax mu rete mu retenir boppam bi mu waxee loolu wallahi la in ashhadani allahu qitaal almushrikiin la yarayanna allahu maa asnaa naroon naa wax lépp lool maa ngi wàcc yàlla ne bés bu ma yàlla fekkee def ma fekke xeneen xare booy xare contre kuffaaru Quraysh ni buur yàlla di dina gis man Anas ibn Nadr laa fay def bëggoon a wax lépp lool wa xashiya yaqula ghayraha mu baña wax ragal jël pacte yoo xam ne ci kanamu boroomam amaana ëllëg moo la imaam al-Hafiz ibn Hajar ne daa retenir boppam yem foofu ci wax ji mu nekk ci loolu mu ngi ko def ci buntu adab am teggin yoo xam ne moom la am ci digganteem ak boroomam waaye tamit ak ragal këne amaane xaal bi nga nekk tey bu dajeeg noon yi jotee nga bañ a am xaal boobu te bu boobaa defoo li nga waxoon day nekk day mujj bokk ci ki nga xam ñi nga xam ne dañuy dige ba pare te duñu ko def moo tax mu di noppi yem foofu Allah mu ne fa lamma kaana yawmu Uhud inkashafa an-naas mu ne bi nga xamante ne nag ci la Uhud am di xare Uhud inkashafa an ñu gañe nit ñi mooy jullit ñu bari bi leen kuffaaru Quraysh yi tàncee noonu saraxa saarix dafa am benn waay bu wax ca kaw moo tax ci riwaaya yaay Aïsha bi nekk ci saxiix imaamul Buxaari yi dane Iblis moo wax ci kaw ne qutila rasulullah que ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ray nañ ko ba mu waxee lool nag saxaaba yi bari daldi désespéré wu ci xare bi ñii naan ana lan la ñuy xeexat yi amatul benn njariñ ñu ne fi di rey suñu bopp comme que rey nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, ñeneen ñi défendre seen bopp léegi moom di défendre seen bopp ñenn ñi moom jël seen jaas yi seeni arme teg ci suuf di xaar dee Seydina Anas ibn Nadr fekk leen fi ne leen lan ngeen di taxaw nii nan lan moo tax ngeen jël seen armi yi teg ci biir tafu yàlla bi xeex bu metti bi ñu ne ko qutila Rasulullah ndax rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam xanaa déggoo nit ñépp wax nañ fi ne mu nekk ab rumeur que ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasallam Uhud ana ci lan lañuy rey lañuy lañuy kii nañ toog rek xaar dee mu ne leen mais bu dee noonu la demee yéen xuumu aywa jóg leen jël leen seen armée yi te ngeen dee ci li tax moom mu dee bu dee ne wax jooju dëgg la waaw remobiliser waat ñooñu ba tax ñu xaw a am confiance ñu ne waaw ah Anas ibn Nadr wax na dëgg ndax bu dee ne rey nañ yonent bi alayhi salaatu wasalaam ah ñun lu tax ñuy taxaw est dañuy taxaw di xoole nañu dee xuumu fa muutu dee leen ci ni nga xamante ne nii noonu la moom noonu la génne àddina li tax mu génne àddina lu tax ngeen di taxaw waaw waaw ah bi nga xam ne nag ci la wax loolu famada moom mu daal di jóg daal dem kanta moom mu yor jaaseem dugg ci kuffaaru Quraysh ba pare mu ne allahumma inni a'tadhiru ilayka mimma sana'a haa'ulaa ya'ni al wa abri'u ilayka wa ubri'u ilayka mimma jaa'a bihi wa bihi al-mushrikuun fataqaddama bi sayfihi falaqiya Sa'd ibn Mu'aadh faqaala ayna yaa Sa'd ah kii ne bi nga xamante ne nii ci la wax ñooñu loolu mu ngi xare tanaan allahumma ee eh buur yàlla aa ah, man Anas ibn Nadr de radiyallahu anhu a'tadiru ilayka mimma sana'a haa'ulaa mooy mu am gêne gêne bu rëy maa ngi lay excuse ci li nga xam ne moom la jëf ñii nii mooy ñi ci jullit ñi ñi nga xam ne ñoom ñoo wàcc fa nga xam ne fa lañ leen tegoon waaye tamit ñi nga xam ne xareetuñu taxaw noonu ñu leen di rey yéeféer yi di leen rey kayfa shaa'u mu ne man de antadiru mimma fa mimma fa'alaha mimma mu ne man de maa ngi jéggalu di présent samay excuse man Anas ibn Nadr ci li nga xam ne moom la jullit ñiy def waaye nag wa ubriwu ilayka mimma jaa bihi al mushrikuun maa ngi deñ nag ci noonu laay deñe li nga xam ne moom la fi mushrikuun ay indi muy seenu kéefër ak bañ lislaam ba tax ñu ñëw di xareek ñun fa taqaddama bi sayfihi mu jiitu yor li nga xam ne mooy jaaseem di duggaat ci kuffaaru Quraysh yi fa laqiya Sa'd ibn Mu'aaz seydina Sa'd ibn Mu'aaz radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa daldi tajeeg moom ne ko ana fan nga mu ne mu ne fa qaala ayna yaa Sa'd mu naan ko foo jëm seydina Sa'd ibn Mu'aaz a naan ko ayna Saad naan ko yow Saad foo jëm haadihil janna inni la ajidu riixal janna duna Uhud mu naan ko inni ajidu riixal jannati duna Uhud mu naan ko foo mu ne ko waay ci bi ci seen biir laa jëm ndax man ajidu man Anas Nadr maa ngi daj riixal jannati fii ma nekk maa ngi xeeñcu xetu àjjana mu ngi may xeeñ fii nii ci montagne Uhud bi fii nii rek la may xeeñ mu ngi may xeeñ man ki nga xam ne may sa Anas ibn Nadr ah, am na ci benn riwaaya bu abdul ala Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu ne famastata'tu ya rasulallah ma sana bi muy nettali nettali moom Seydina Sa'd ibn Mu'adh ginnaaw bi xare bi jeexee mu koy wax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam naan yonent bi aleyhi wassalaam man Sa'd ibn Mu'adh de li nga xam ne moom la Anas ibn Nadr def tey man moom manuma ko ah, man man ndax Seydina Sa'd ibn Mu'adh comme niñ koy gise bokk na ci keroog ñi nga xam ne ñoo resté keroog ci champ de bi malgré li leen kuffaaru Quraysh yi tànc bi rey ci ñoom ñu bari bokk na ci ñi desoon taxawoon malgré lool nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam man kat li Anas ibn Nadr def man manuma ko a ah, ya rasulallah famastata'tu ya rasulallah maa sana man de manuma li mu jëf laa mu daldi kontine ginnaaw bi mu ne man damay jot di xeeñtu riixu riixa aljannati doona Uhud maa ngi xeeñtu xetu àjjana mu may xeeñ fii nii ci montagne Uhud bi ah. mu daldi dugg ci ñoom daldi xare fa mada fa qutil di xare waa kuffaaru qurayshi ni ba ni ñu ko rey moom seydina anas ibn nadr ammi anas ibn malik ibn damdam radiyallahu anhuma wa ardaahuma keroog nag bi nga xamante ne ci lañu ko rey moom seydina anas ibn nadr tellement kuffaaru Quraysh ni xeec yeeg flèche yiñ ko jam ak jaas yiñ ko dóor mais dafa baree baree baree bari ba fama urifa hatta arafathu ukhtuhu bi shaamatin aw bi banaanatin wa bihi bid'un wa thamanuuna min ta'natin wa darba wa ramyatin bi sahm ba léegi ci xadiisu imaam al buxaari bi raxmatullah aleyhi te seydina anas di turandoobu seydina anas ibn nadr di ko nettali mone ne keroog bi ñu ko reyee fama urifa kenn xàmmeewu ko parmi les ñi dee parmi les morts lu dul sëram sëram muy sëru anas ibn nadr moom mooy ki nga xamante ni moom mooy ki nga xam ne moo ko reconnaître lan moo tax reconnaître ko ak nan ko reconnaître kii la ko reconnaître mooy euh, euh, euh, banaan yi mooy baaraan yi baaraama rakk gi la gis ne sinon xool xar yi nii rek du tax mu xàmmee ko yaa subhaanallah tellement mutilation gi ñu ko mutiler waaye sërëm bi keroog li mu ko xàmmee mooy euh, kii baaraam bi baaraam bi baaraamam la gis benn baaraamam la gis ci yaram bi daldi xàmmee ni kii mooy sama frère kii mooy Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waa lan moo ko teg loolu lépp hein mu ne li ko teg mooy lan moo tax xàmmeew mu ne wa bihi bid'un wa thamanun entre quatre-vingt-neuf quatre-vingt-trois jàpp quatre-vingt-neuf ci ay min ta'natin ci loo xam ne dañ koo jam ay xeet yuñ ko jam yoo xam ne jege na quatre vingt wala mu mat ko wa darbatin ak dóor jaasi ay xeej yuñ ko jam ak jaas yu ñu ko dóor wa ramyati sahmin ak ay xeej yu ko sànni yooyu yépp moo tax yaram bi kenn xàmmeetu ko waaw Seydina Anas ne wa wajadnaahu ci beneen riwaaya boo abdul ala biñ la wax sànk mu ne wa wajadnaahu qad musila bihi al bi mu génnee àddina ñu ngi fekk mushrikuuna qurayshi ni dal di koy décapité lacéré yaram bi yépp dal koy daggaate ba moo tax sëram li mu xàmmee ci moom li tax mu xàmmee ko mooy baaraamam moo tax naa Anas ne kunna nara anna hadhihi al-aaya nazalat fii wa fii ashbaahi mu ne ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum dañ doon gis ne dañ doon wax ne aaya bii ci Seydina Anas ibn Nadr bii la wàccoon ak ñi mel ni ñoom muy aaya bi nekk ci suuratul ahzaab aaya 23 suñu boroom subhaanahu wa taala alhamdulilah di wax naan min almu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadu llaha alayhi fa minhum man qadaa nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdiila mu ne aaya boobu ci suuratul ahzaab di wax naan minal mu'miniina ne am na ci way ngëm yàlla rijaalun sadaqu ma aahadu llaha alayhi ay góor yoo xam ne sadaqu dëkkal nañu ma ahadullah aley li nga xam ne moom lañ digga woon ak buur yàlla bul fàtte ne sànq gis nañ ne dane woon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wala in ashhadani allahu wala in ashhadani allahu qita wala in ashhadani allahu qitaala qitaala almushrikiina la yarayanna allahu ma asna maa ngi wàcc yàlla ne bés bu ma buur yàlla defee ma fekke beneen xare bu ñuy xare kuffaaru qurayshi ni la yarayanna allahu buur yàlla dina gis ma asna li nga xamante ne moom laay jëf man Anas ibn Nadr Allah kon moo tax suñu borom ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu maa ahadu allah aley mu ne am na ci jullit ñi ñoo xamante ne nii dëggal nañu la xam ne moom lañ dige woon ak seen boroom waaw dawul de wala in ashhadani allahu qitaalan ma'al qitaalal la yarayanna maa asna waay waaye bu buur yàlla defee ma fekke benn xare ak kuffaaru Quraysh ñi dina gis li ma jëf li ma jëf gis nañu ko bal sabbata ba'dahum moo dëgëral ñenn ñi ñi ñi naroon a daw am na ñoo xam ne moo leen dë moo leen dëgëral ñi nga xam ne ñoom dañu pas daw mais dañoo teg seeni jaas yi ne dañuy toog di xaar dee mooy jaay ñëw fekk leen faray leen mu ne leen xuumu xeex leen jóg te ngeen xeex li tax kon bu nee ne dañ leen ne yonent bi alayhi salaatu salaam faat nañ ko aywa jóg ngeen xeex li tax moo moom mu faatu waaye mu dugg ci ñoom ba ñu rey suñu boroom kon ne minal mu'miniina rijaalun sadaqu ma aahadu llaha alayhi mu ne fa minhum am na ci ñooñu nga xam ne dañoo ci way ngëm yàlla yi dañoo dëggal pak natt ya joxoon ya ñu tegoon ak seen borom dëggal ko comme Anas ibn Nadr mi lam yafirra yawma zahf na mu ko waxe woon la la ko defee dawul bésub jàmmaarloo bi mu ne ñoom na ci ñoom man nax ba koo xam ne génn na àddina def na li ko war ba ñu rey ko te génn na àddina dundatul comme Seydina Anas na Nadr bi waaye wa minhum man yantazir am na ci ñoo nga xam ne ñoo joxoon pacte jëloon pacte ak seen borom ñu ngi xaar ba léegi ñooñu li leen tere ñu jaay seen bakkan mooy même condition yi taxoon ñu la jaay seen bakkan yi réunir looloo leen teree dee waaye ñoom wa ma baddalu tabdila changé wuñu benn yoon pacte ba ñu jëloon ak seen borom ne saxaaba yi ñoom dañ doon gis ne aaya bi annaha nazalat fiihi wa fi asxaabi dafa wàccoon ci seydina anas ibn nadr ak ñi nga xam ne ñoo mujjoon ñoom la mujjoon convaincre bañ mujjoon def ni ñoom daldi xare ba ñu faatu keroog Uhud kon noonu la génn àddina moom seydina anas ibn Nadr ibn Damdam radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala a'aaliya al-firdawsi maskanahu wa ma'waahu